Euh, Waliyuddin mooy doom bi al-Haafizul Iraaqi mooy sëriñ <coughs> mooy baayam mooy sëriñu imaam al-Haafiz Ibn Hajar voilà ba muy génn àddina ñu ne kan moo la donnu sa xam-xam mu ne imaam al-Haafiz Ibn Hajar ku ci tegu euh, beneen Haafiz Ibn xajar bi la wala après mu door cee teg Waliyuddin nii wala moom la ci teg parce que da xam ne dafa amoon dafa am imaam euh, Ibn Hajar al-Haythami ak ima ak Ibn Hajar al-Asqalaani ne ah <coughs> léegi. kon euh, rahmatullahi ala al jamii euh, léegi kon euh, loolu mooy li gën a dëgër waaw même bu dee ne <laughs> imaam na Hazm imaam na Hazm moom moom loolu la d'accord mais bon hmm? <laughs> moom ni mu ko waxee daa dur quoi. xam nga imam Ibn Hazm rek rahmatullah alayhi quoi ci al-Muhalla la doon wax lool mais moom mënoon na tempérer waxam yi tamit rahimahullah ba bi ma naan euh, que ne euh, euh, képp koo xam ne man qaala innahu la haqqa fil maali hmm, ghayra az-zakaat ghayru az-zakaat faqad qaala faqad qaala al-baatil wala burhaana ala sihhati qawlihi wala man nassa wala ijma wa kullu ma awjabahu rasulullah sallallahu alayhi wasallam fi al amwali fa huwa wajib wa nasalu man qaala hadha hal tajibu fi al amwali kafaratu zihar wal ayman wa duyur an nas am la faman fa min qawlihim na'am wa hadha tanaqudun minhum banim jeexe mais bon <laughs> imam c'est que imam Ibn Hazm rahimahullah euh, lool problème la tamit ci moom mooy léeg-léeg bon bu gisee ne lii mooy dëgg euh, moom ni muy kii day mel ni ni muy waxal ay xale lañ yoo xam ne walla xanaa te borom xaw-xaw yu mag yi lay wax kii quoi <laughs> mu ne képp koo xam ne nee amul benn àq ci ci alal kooku wax na loo xam ne neen la xam nga loolu tamit c'est c'est nan lañ mën a waxe loolu neen la ba pare mu ne lool amul benn li nga xamante ne mooy benn preuve luy wane ne loolu dëgg la loolu wér na waaw waaw te amul benn euh, kenn ku yaxal loolu ci moom moom moom ñi mu wala ijma ijma bi moom nag wax naa la ijma saxaaba yi moom la la compter zahiri yi ñoom pour ñoom yeneen yi moom taxul ñuy wax quoi voilà <laughs> mu ne te lépp loo xam ne yeneen saa saam da koo waral loolu ci alal yi loolu dafa war léegi damay laaj ñi nga xam ne ñoom ñoo naan alal euh, waa jumhur rahmatullah alayhi ñi naan alal moom lenn kese la mooy li ci war mooy waa ji bu génnee zakat jeex na. léegi dañ ko man damay laaj waajooju est-ce que kafaaratu waa ji nga xam ne daa wax soxnaam moo moo ginnaawu ndayam a ah waa léegi kooku lañ ko la la alxuraan wax mu war koo mu kooku loolu loolu warul ci alal gi man damay laaj bu dee ñiñ wa koo génne loolu warul ci alal naas nga ñëw lekk euh, euh, alalu nit ñi saway war leen rembourser loolu du farata ci sa alal ñu war koo génne bon xam nga lii bon waa jumhur nag bu ñuy wax jubluñ ci parce que bu doon lii de toute façon lii ñëpp ci d'accord moo tax baax na ba miraas ñu ne la bo taxawal bala fee kenn na miraas laa wax dañuy xool bokk na li ñuy xool detu nit ñi sawaay non seulement est-ce que amoon nag ku ko yoreel det bu ko defee ñu jël alal jóg boole ko ci waaw waaye moom est am na ñu yoreel fii mu ne bu dee ne bañ defee compte ya moom ba ñu jëlee dañoo jël lépp këram yi mu fi am ak yépp dañ jëlee xool à peu près li muy jar ndekete yoo amoon na det yoo xamante ni dugal na day day ëmb lépp lépp lay jël kooku kenn du ko miraas dañuy jël lépp joxe ne gars yi nag voilà c'est comme ça vous n'avez rien à de miraas parce que seen baay wala seen ndey wala seen ki ngeen waroon a doon voilà moom euh, bor yi yóbbu na ko voilà xam nga kon lool waa jumhur waxuñ la ne Eh, loolu noonu du farata ci alal moo tax ñoom woo waxewuñ côté wopp wa <laughs> voilà loolu waxewuñ loolu waaye daal de toute façon <clears throat> li dëgër mooy liñ la wax eh, eh, alal moom alal moom alaluñ nit moom mooy li nga xamante ne ni mooy zakat da ci du zakat kese voilà waaw du zakat kese quoi loolu wallahu ta'ala a'lam léegi ñu war a continuer kon loolu waxoon nañ ko keroog sax voilà léegi xam nga ñan ñoo waxoon lool léegi buñ la nee waa jumhur nag mooy ñu ci def ah <laughs> gis nga fii mooy mazahibul arba'a yi gisu mooy ci waa jumhur nañ ko voilà rahmatullah alayhim <laughs> waaye bon loolu insha allahu taala li dëgër wax nañ la ko léegi nag yonent saa salaam nag léegi kon ñu ñëw ci laaj bi nga xam ne moom lañ ko laaj kon ci waa euh, euh, euh, waa waa yonent saa salaam waaw ñun dégg nañ or bi de waaye léegi waa borom borom kii nag ki nga xamante ne nii mooy boroom gëléem gi waaw am na tamit yeneen at yu naan boo ko yóbboo ci ndox mi muy naan ñen ña fay ñëw di naan ci ñooñu nga rattal leen ci soow mi parce que am na xadis yu ñëw di ci wax ba du xadis bi da koy wax léegi <coughs> xoolal euh, nañ continuer tuuti euh, al imam kon yonent may sa saam ne ginnaaw kon or bi gis nañ ko yuy bañ a joxe sa or euh, <coughs> bañ a joxe zakat ji la la ciy fekk ñu ne ko yaa rasulallah fal ibil waaye ne saa salaam waa borom gëléem gi nag ki yor gëléem nag ay gëléem te joxewu ci dara luy xew ah xaala mu ne wala saaxibi ibilin du caagante ne borom li nga xam ne mooy ay gëléem laa yu addi mina haqqaha du joxe li nga xam ne mooy aqam mooy zakaatam wa min haqqiha te bokk na ci aqam xalbuha waaw bokk na ci li nga xam ne mooy xaqam. xalbuha dañuy wax xalabuha di wax xal xalbuha voilà loolu léegi nag euh, loolu loolu noonu mooy euh, mooy du du ci nàndalaate loolu mooy lan mooy parce que mooy bu ñu ma soon nekk ci euh, gëléem yi indi leen fi ñuy naane ndox ah nit ñi dañuy moo boo tax mu ne wa min haqqiha laa yoddi min a haqqa wa min haqqiha halbuha yawma wirdiha voilà te bokk na ci akam nit ki daal di ci nandal ña nga xam ne ñooy ñëw ca teen ya wala ca déeg ya nga xamante ne gëléem ya fa la ñuy naan ñu fay ñëw te sonn wala aajowoo nga daal di leen ciy rattal loolu bokk na ci àq yi waaw façon àq yi nag la la ñoom imam Ibn Hazm waaw kay yi tamit est ce que na mën nañ ne yore saa sam ne wa min haqqiha bokk na ci àqam lii ñoom euh, ngeen ne lii bokk ci lé soo ko waajibul ra ni makaarumul axlaaq la parce que quand même bon ay ngaa ngay jukkalo waaw amul kenn foo dañ ne par force da war a joxe ñu ne ñoom nag loolu la wax ne la lan moo ko tere fii jëlee saa soxna loolu la kon loolu la voilà xal bu xaa kon loolu daa am solo quoi yow ma wirdiha mooy bés bi nga xam ne ci lañ koy indi kon ci ndox mi waaw nga xam ne gëléem en général euh, euh, ñetti yoon ñetti foi yu nekk walla ñeent wala euh, euh, huit jours yu nekk liñ koy indi ci gëléem ndax moom daa mën a garder ndox ci biir bi voilà kon nag euh, mu ngi noonee quoi mu ne bu ñëwee foofu nag nga xam ne ña ña nga nekk ñu daal di leen ci nga rattal leen ci tuuti loolu lay wax ne la loolu bokk na ci àqam nit koo xam ne nag defoo yi parce que lii gën a dëgëral waxu Euh, ñoo euh, ñi nga xam ne ñoo ne loolu loolu da coo waran parce que quand même yeneen saa sam loolu la tudd ba pare nag ne nag lii ku deful loolu lii moo lay dal waaw te daa tudd ne bokku na cay ak mooy di ko rattal bés ba muy ñëw ci teen yi ngir naan wala fa ñuy ute ndox am ñu fa dajal ñoo xam ne way ñàkk ñeeg ñooñ xam ne ah gëléem yi de parce que ñooñ dañuy xam ne ah gëléem yi diw gëléemu bàyyi diw ya wala euh, tonton diw ya bés bii lay lay ñëw ci ndox ma te ñoom aajo woon nañ way ñàkk lañ ñu dem ngir mu rattal leen léegi bu ngeen ko deful nag loolu def ngeen lu wuteeg li yoneen saa sala wax te li koy gina a mooy ne <coughs> mooy kon loolu ba pare teg ci mbugal yi mu wax ne mooy dal waa ji boole ne loolu bokk na ci àqam loolu ne makaarimul axlaaq kese la moom du waajib <laughs> loolu day xaw a yéeme ko waa waa jumhur nag loolu lañ la wax ne la daal mbir mi euh, li nga xam ne moom makaarimul axlaq la ah wallahu taala alam bon imam al-Hafiz al-Iraqi nag rahimahullah dane moom lim jàpp wa min haqqiha halbuha wala halabuha yawma wirdiha moom daa jàpp ne lool waxu Seydina Abu Hurayra bokkul ci hadis <laughs> kene Seydina Abu Hurayra moo leeral xaq bi yonent bi saa saa wax bi ñu laaj ko awil waaw bi nga xam ne ñu ne ko qiila ya rasulullah fal ibil waaye ndawal yàlla saa waa léegi gëléem nag qaala mu ne wala saahibi ibilin wala yu addi la ibilin laa yu addi minha léegi ñoom mu ne foofu lay yeneen saa sallam wa min haqqiha halabuha wala halbuha yawma yurdiha loolu Abu Hurayra sayyidina Abu Hurayra moo ko wax waaw moom daa jàpp ne mudraj la xam nga mudraj yàgg nañ ko fi gis loo xam ne kenn ci ñu solo xadiis bi ko yokk ci biir wax ji waaye ku ko wax yeneen saa sallam bokk alors que imaam al-Hafiz al-Iraqi rahimahullah mu ne man li ma gis mooy li feeñ te ne loolu moom euh, wa min haqqiha bokk na ci àqam loolu la ci ñëw loolu waxu Seydina Abu Hurayra la du waxu Yonent saa sallam mu ne ndax al imaam Abu Dawud rahimahullah dafa mel ni ku daal di junjul lii ci sunanam loo xam ne leer leerul ko waxul ne lii la waaye ni mu doxale day mel ni loolu lay mene loolu lay wane ndax kan moom da dafa tudd yokk bii hmm? bi mu tuddee yokk bi dafa solo ginnaawam automatiquement hadith Seyna euh, euh, Abu Umar al al al al al Ghadani mu jëlee ko Seyna Abu Hurayra radiyallahu mu ne foofu Seyna Abu Hurayra ne sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yeneen dégg naa ne saa salaam mu nettali comme comme nettali bii ñu nekk. léegi nag nee na nee na man ma wax ko Abu Umar nee na ma ne eh, eh, Seyna Abu Hurayra na ko mais fa maa haqqul ibili waaw lan mooy àqu bi yo saa salaam wax ci hadith mu ne tu'til karima wa tamnahul ghazira wa tuftiru ad-dahr wa tutriqu wa tutriqu al-fahl wa tasqi al-laban ñu ne mu ne bu ñu ko waxee mu ne ko mooy eh, mooy eh, eh, yi nga xam ne mooy gëléem gi dañ ciy mën a dimbali nit ñi waaw di ci mën a dimbali nit ñi ñi ko soxla ci wàllu lekk naan gi naan meew gi waaye ti boo xamante ne nii aajo woon ngir war ko ngir am loo xam ne manu la ñàkk nga aal ko mu mu man koo war waaye tamit koo xamante ne nii mooy euh, daa bëgg ñu euh, gëléemam tëbul ko gëléem beneen gëléemam yu mel noonu nga daal di koy defal waaye ak façon yu mel noonu léegi nag moom mu ne kon lii day wane ne lii waxu Seydina Abu Hurayra la waaye nag sauf que euh, bon imaamul Buxaari gis nga imaam Muslim ni ñu ko indee rahmatullahi alayhi ziyaada bi da cee ànd te amul fenn foo xamante ne nii fu mu lee foo xamante ne day wane luy wane ne lii mudraj la quoi waaw te imaam al Buxaari li gën wane ne loolu du mudraj ci kitaabul musaaqa eh, eh, dafa indi hadis bi mais ci beneen wàll eh, nga xamante ne nii foofu Abdurrahman ibn Abi Amra moo ko jël Seyna Abu Hurayra mu jëlee ko Seyna Abu Hurayra radiyallahu anhu jami ci Yonent bi alayhi salaatu wa mu ne Yonent saa saam ne min haqqil an tuhlaba ala al-maa bokk na ci àqu gëléem ndox ma muy ñëw ñu ko fay indi muy naan ñu daal di ko fay ratt mooy ña fay way aajo yow yow nga xam ne ak ñi nga am dañoo tukki tukki bu xam ne ah Ah, ñu daje foofu eh, borom gilim gi daal di leen ci rattal la loolu kon day wane ne lii moom kon waxu sayna Abu Hurayra radiyallahu ta'ala bam bu dee tontu na fële waaye tekkiwul du waxu yonent bi salawatullahi wa salaamuhu alayhi léegi nag kon ñu continuer yonent saa salaam ne eh, du caagante ne boroomu gilim léegi yonent saa salaam ne ma saahibi ibil amul benn koo xamante ne nag boroomi gëléem la laa yu addi du joxe min ha ca gëléemam yooyee haqqaha aqam wa min haqqiha ta bokk na ci haqqam halabuha wala halbuha yawma wirdiha ratt giñ koy ratt bis ba muy ñëw ca ndox ya illaa lu dul idaa kaana waa ji bu dee yëpp da koo xaj joxewul aqu zakat bi waaye it xaj nit ñi wa yamna'una al ma'una yëpp da ciy duggaale waaw comme quoi attention léegi mu ne kooku lan mooy xew ci moom illa ila kaana yawmul qiyaama bu yawmal qiyaama xewee buti xalaha dañ koy sànni waaw buti xalaha mooy dañ koy sànni waa ji ko sànni ko mu dëpp xar kanamam gi waaw am waaye am na borom xam-xam yu ne léeg-léeg tamit mu nekk bu ñu na sànni googu day nekk tamit ci kaw mooy day day day jaaxaan waaw am boo am dañ ne noono day tekki jaaxaan waaye day tekki tamit dëpp dañ koy sànni waaw ca xar kanamam <laughs> waaw moo na am na ci riwaaya Imaamul Buxaari tax taxbitu wajhuhu bi axfaafiha waaw kon nag nga xamante ne ni dañ koy sànni kon <clears throat> bu ñu ko sànnee mu tàllalu ngir lan dañ koo sànni lahaa ñeel géléemam yi ngir nag ñu ñëw daal di koy daal di koy piétiner waaw daal koy jongaate ko xam Allahu akbar léegi kon noonu lañ koy def dañ koy sànni waaye lahaa ngir géléemam yi bi qa'in ci ab pak boo xamante ne nii xar-xar bu Abdullah boo xam ne day plat terre plate boo xam ne dafa yaatu mooy mooy mooy qa'in al mustawil al wasi' min al ard waaw waaw nga xamante ne nii mel ni dafa taw ba suuf si dal lépp dal du baq de du tooj suuf si dal dara du naaw talleeku sawaay foofu lañ koy sànni mu jaaxaan waaw léegi nag bu jaaxaanee moo ana mooy xaw mu ne ah bu léegi nag buñ ko defee loolee ñu indi nag <coughs> bi taayam xar-xar aw faramaa keenet indi jëleen yi li mu gën a mateeg ndànd ak ak ak ak ni ñu kenn ñoom ñëppay ñëw ba pare nag nekk yu duuf yu ndànd waaw soit noonu lañ meloon ca àddina wala borom bi moo leen di defal ñi nga xam ne ñu gën nekk nag ay gëlëm yu ponkal tëri nag waaw waaw Allahu akbar tay mu ñàng de <laughs> laa yaftidu minha fasila gis nga gëlëm yooyu hatta bi ci gënoon a tuuti waaw mooy doomu gëléem yu ndaw yi sax ñoom sax dañ leen di présenté àllaxira keroog ngir lan sax ne nañ salaay ci ci ci pàkk bu bu bu bi ngir lan ñu ñëw daal di koy daal di koy saccager waaw daal di koy diggaate mu ngoog bu teex alahaa bi qa'in qarqarin aw farame kanat gëléem yee ko duuf waaye ni ñu gën a mën a duufe laa yafqidu minha fasilan wahida hatta benn ba ca gën a ndaw bokkoon te gëléemam ya du du du du du faddu keroog dina ñëw dina borom bi dina ko dekkil léegi nu ñuy def kullama marra alayhi awwaluha rudda alayhi akhiruha léegi nag gëléem yi nag commencé nag di défilé ci kaw waaji tata'uha waaw dama koo tëb tata'uhu bi akhfafiha wa ta'udduhu bi afwahiha kullama marra alayhi awladu aw awwaluha rudda alayha akhiruha voilà lii la <laughs> loolu moo ci am kon ñu koy joggaat waaw loolu la tata'uhu bi axfaafiha ñuy jog gi sawaay ak seen sabu yi seen tànk yi lañ koy joggee waaw gëléem yépp waaw wa ta'udduhu bi afwaahiha wa ta'udduhu di ko matt ak seen gémmiñ yi mooy seen bëñ yi waaw fekk sawaay fi tëdd gëléem yi di ko saax-saaxee bu kii mattee sànni fële joggaati matt kii ñëw matt sànni njiggaate waaw ñu def mel ni ak jëfili nag ci kawam waaw kullama marra alayhi awwaluha saabu ñi nekk ci kanam daal di rombee ba def li ñuy def daal di dañuy def ay tour dañuy def ci kawam jàll def wër ñeneen ñi topp seen gannaaw ñu def ko fiil rudd alayha akhiruha ñu mujj ñëwaat waaw mooy noonu la dañuy toppante ba jeex ñuy def noonee fii yawmin ci bés boo xam ne nag kaana miqdaaru nekk na lañ koy natte xamsiina alfa sana lu tollook li nga xamante ne mooy cinquante mille ans hatta ba ni nga xam ne yuqda bayna al ibaad ci lañuy ñuy àttee jaam yi wala ca ba noonu lay def ba keroog bi àtte bi di tàmbali comme ni waxoon ci biñ jóge ci zahab ak fa yura sabilu ñu xool nag moom itam yoonam léegi fat la jëm waaw ñu xool imma ilal janna soit ñu yóbbu ko mu nekk aljana wa imma ila naar wala book safara wal iyaadu billah waaw allahu akbar wa imma ila naar wala book sawara wal iyaadu billah léegi lañ waxoon fee rek ngay delluwaat fii voilà moo tax kon jarul ñuy taxawaat fii hein qiila léegi kon wax na zahab ak fidda wax na ibil lii lépp mu ngi ñuy waxaale sin fii li nga xam ne dañ ci mën a génne zakat waaw léegi wax na ibil gëléem léegi nag qiila ñu ne ko waaye ya rasulallah fal baqar wal ghanam waaye yeneen saa salaam yeneen ci jur yi yi nga xam ne daay yow dañ ciy génn zakaat muy li nga xamante ne al baqar mooy nag wal ghanam ak jur ji ñoom ñoom ñoom ñoom xara ki bëy ki nga xam ne da koo am nag joxewu ci dara waaw di ci nay bañ a def li nga xamante ne moom la ko boroomam tabaaraka wa taala daal di euh, digal waa loolu moom yeneen saa salaam waa kooku moom nu muy demee. mu ne kantaa ñooñu lii mooy taw waaw Allahu akbar qaala wala saahibi baqar waaye du càggante ne koo xamante ne borom bi may na la ay nag wala ganamin du càggante ne ay jur yoo xam ne laa yu addi minha haqqaha waa ji du ci joxe xaqam du ci joxe li nga xamante ne nii mooy eh, eh, eh, mooy àqam yi nga xam ne mooy àqu zakat ak yi nga xam da cee war illaa lu dul ida kaana yawmul qiyaama bu yii moom zakat la ah que bu nekkee yawmal qiyaam que bu nekkee yawmal qiyam bu demee yawmal qiyam waa ji yawmal qiyam bu xewee ñu daal di koy indi léegi lan mooy xew kookee mu ne lii la ko gaa yi di mbugale moom moom mbugalam lii la kon lii la di ñu wan kon euh, takiidu wujubu zakat buñ taxawee tuuti suñu lëkkaale bunt bi mooy kon ne zakat nekk na lu fen daliko ah. képp koo xam ne yàlla dénk na la alal joo xam ne dana la génne ci zakat defoo ko nii moo lay dal yow nag après liñ ma ne euh, bu boo paree nga ne ma mais yimu limu nag comme borom mbay mi yooyu yàlla la waaye li nga foog ne kooku moom bokk ay waay na ko li nga xamante ne mooy ki nga xamante ne nii nag mooy dafa nekk koo xamante ne euh, comme euh, borom xar euh, gëléem laaj ko tamit liñ ko laaj la tontu mais du tekkiwul la ñeneen seen gannaaw ban da ngaa que man bu ma yoree ay tool wala yu mel noonu man du ma joxe dara wa atu haqqahu yawma hasadi joxe leen akam bés biñ koy góobe nga ne sama yoon newu ci foog na yow bokkoo ci bañ a cee bokk tay nga dee de. kon loolu génnewula ci ah mooy lépp la façon alal yépp bés même urudu dañ cee génn <laughs> war a <laughs> yow tey nga dee kon nag léegi yeneen saa salaam ne. kon euh, il euh, euh, léegi waa waa kii nag kanta boroom gëléem yi boroom xanam yi nag bu joxewul mu ne kooku bu yawmal qiyaam xewee moom lii way daal waaw waaw kanta moom mu ne kon wala saaxibi ibil bi mu waxee loolu mu ne wal baqar biñ ko laajee lool kon waa baqar ak ñi ay nag ak ay gëléem goo xam ne du ci joxe àqam mu ne kooku lu dul ne yawmal qiyaam bu ñuy butiha laha bi qaa'in qarqar la yafqidu minha shay'a comme de moom itam def koy sànni ci pakk bu tàll boobu waaw waaw bu yaatu la yafqidu minha ab shay'a nag ya benn du ci feet la ñëppay ñëw ñëppay ñëppay présent ñag yëpp ak gëléem yi ak noo xar yi laysa fiha aqsa'u amul ci li nga xamante ne mooy nagam ya aqsa o mooy aqsa mooy lan mooy nag woo xam ne gëléem euh, euh, béjjën yi dafa dafa dafa lemu benn la ci béjjën bi dul lemu mooy béjjën yi day day day talleeku bu baax léegi ngir lan ngir li xaaral voilà <laughs> wala jalxaa du am benn ca xar yoo yee gëléem yoo yële non maanaam nag yoo yee ak xar yoo yee amul benn boo xamante ne nii du ñàkk ay ay euh, jalxaa mooy boo xam ne amul béjjën yépp la yàlla may béjjën ku ci amuloon béjjén da nga am béjjén waaw wala adba u amul benn boo xamante ne al adba mooy bi nga xam ne gëléem go gëléem go euh, maanaam ñaar gëléem pare nañ ci wala nag wala xar boo xamante ne nii eh, kii bi dafa dagg dafa damm mooy béjjén euh, euh, bi dafa damm ci biir voilà xam ne yii pour lan la pour wan la ne dañuy nekk fa yow pleine forme ba pare ak bind bu mat sëkk béjjën ya sàlleeku nañ waaw amul benn problème bu am ci béjjën yi ngir mu mën a liggéey lii ko borom bi bëgg a liggéeyloo waaw du nekk aqsa u béjjën ma du lemu wala jalxaa u du nekk boo xamante ne moom daa amul amul amul amul amul amul béjjën du tout waaye wala ak ba nekkul bi nga xam ne am na béjjën waaye dafa damm ci biir mu ko lépp du ko ci am ngir lan buy buy mbëkk sawaay di bukki biir bi ak saa yi muy gën a tee mu ne nag loolu la def waa ji butiha laha bi qa'in qarqarin la yafqidu minha shay'an laysa fiha aqsa'u wala jalha'u wala 'adba'u tantahuhu bi quruniha wa tata'uhu bi adlafiha waaw bu ko defee tantahuhu ñu koy mbëkk waaw di ko dañ waaw da ngay gis xam nga gëléem daa ay ci yooyu day day sëgg bopp bi ba nga foog ne kii na rek mu jëqi la kay waaw daal di lay jëqi rek yëkkati nga jóg ñu ñu tëlla fët waaw nga daanu foog ne yaa ci pare ñu fekkaat la foofee xoolal torero yi torero lañ koy wax gaa yooyu Espagne bi kii eh, di di di rey nag yeeg yooyu di leen jam bés bu ñu jàppee kenn lii nga dañuy buqi sa kii yanu la rek dóor tël nag yooyu nga xamante ne ci euh, corrida yi corrida corrida waaw corrida xaw ma waaw ko tóoroo yooyee ngan di nag yooyee gis nga ni ñuy mbëkk gaa yi gaa yi nag lu raw lool lañ def waaw tam taxuhu daal di koy mbëkk waaw wa tata'uhu bi adlafiha waaw béjjën yaa ngay joxe lañuy ñuy joxe ci ay mbëkk wa tata'uhu muy muy muy muy joggi sawaay bi adlafiha ak seen sabo ya Allahu waaw seen weyu tànk yi moom lañ leen di dëgge ba pare di ko mbëkkaale en même mbëkk muy dal ñuy jéggi tey tey mbëkk waaw kullama marra alayhi awwaluha rudda alayhi axiruha waaw saabu yi njëkk jàll demee ba robb ñu ñu def mooy ñoom dañuy romb def ab fiil yi mbëkk dóor wayu kat kii jàpp dem yeneen yi tamit di def noonu bu kooku jeexee fekk ñële wéyri nañu ngir reprendre mbir mi ñuy def noonu rek ba ci nga xamante ne nii ba fi yawmin ba ci bés mu nekk lii dag bi xew ci bés boo xam ne kaana nekk na miqdaaru liñ koy natte xamsiina alfa sana mooy cinquante mille ans selon yéen ñi hatta ba ni nga xam ne yuqda bayna na ibaad ci la ñuy attee nit ñi wala ci la atte bi tàmbali léegi nag fa yura sabilo ñu xool nag aw yoonam imma ilal janna ah waaye est-ce que dañ ko yóbbu wa imma ilal naar wala sawara léegi nag qiila <laughs> sahaaba yi ne ko waaw waaw yeneen sa sallam <laughs> waaw yonent alayhi salaam mais fal xayl waa waa waa waa ki nga xam ne nag moom ay fas la yoroon ah lii nag <laughs> benn affaire la hein <laughs> lii nii benn affaire la daa tax nag xanafiyee ku mel ni xanafiyee ne lii lañ leen doon wax waaw këre nga nekk lan lañ doon wax ñu ne loo loolu c'est que du luñ développé parce que nekkuñu ci zakat euh, que ñoom euh, li nga xam ne mooy hein mooy euh, fas bokk na kay ci li ñuy joxe zakat fas ci la waaw <laughs> waaw fas parce que li tax yonent bay saasaan tudd ko fii ñu laaj ko ko fi nga xam ne fi lay tudde asnaafu yi nga xamante ne mooy doo ci joxe sa zakat bali la ñuy fekk ak àq ba nga war en ci alal ja mu dal la kon lii day wane na kon fas gaa yi jumhur doon d'accord leen ak ñun waay gaa yi ne mukk <laughs> waaw waaw du loolu ah non non non waa jumhur ne non yeneen saa salaam wax na li war ba pare ñu laaj yonent bari saa salaam beneen mbir mel ni yonent saa salaam hein que euh, bàyyil. di laaj parce que li yonent saa salaam di tontu waa ju buur ne looloo tax loolooy wane ne fas bokku ci ñu ne la ah non xaaral ñu ne kon yéen àggale la far àggale insha allah àggale kon après ñu dóoru ñëw ci mbir mi euh, parce que Hanafi yi foog nga lijjanti ñoom sawaay nan ngay dàq seen wax jooju ñu ne lii day wane ne euh, kon nag loolu euh, zakat day day day kii day war ci fas quoi léegi ñu ne kaay nañ dem ba ci pare kon ñu ne ñu ne saa salaam ñu ne ko ya Rasulullah fal ñu ne ko waaye ndawal yàlla saa salaam waa li nga xam ne nag fal xaylu li nga xamante ne mooy fas nag xaala mu ne alxaylu thalatha yonent bari saat sa am ne fas daal ñett la waaw <laughs> hiya moom li rajulin wisr fas moom soit day nekk ngir nit ki nit ko am fas doo génn ci kaay yi waaw soit mu nekk ngir nit ki ko am wizrun ab yen bu diis bàkkaar bu fees bu koy xaar ëllëg boo xam ne jëlu ko lenn lu dul ci écurie yi mu yor fasam yu bari yi mu yor waaw mu ne wa hiya li rajulin sitr waaye nag am na keneen koo xam ne day nekk li nga xam ne sutura lay doon ci moom loo waaw moom sutura lay doon ci moom loo nga xam ne day tax mu mën a doyloo du ñaan kenn du soxlaal kenn du dem di yalwaan kenn te dina ko fajal ay soxlaam yu bari daanaka bu budul lépp mu ne wa hiya ñetteel li rajulin ajr dina nekk pour keneen koo xamante ne mooy day nekk li nga xam ne ak pay bu dee da koo def ci yoonu yàlla dina ko leeral léegi moom alayhi salaatu wassalaam léegi moom fa amallati la lahu wizr kanta ki ma njëkk a wax ne fas ñett yi ci mel nii léegi bala ñoo jàll fii di sori waa jumhur dañu ne lii mooy wane ne fas bokku ci waaw waaw de toute façon waxoon na yoneen saa sallam xadiis bu boobu warul ci nit ki ci jaam bi ci nit ki ci li nga xam ne mooy jaamam ak fasam euh, loolu zakat waru ci waaw laysa fii euh, laysa ala al muslimi wala mu'mini fii abdihi wa fi farasihi sadaqa aw kama qaal lu mel noonu ñu ne loolu day wane ne kon loolu kenn du ci joxe zakat xanaa bu dee da koo jël di ko jaay génn ko ci loolu waaye nga dugal ko ci urudu waaye sinon loolu man a nekk sa xanafiya yi ne non lool day mën a nekk kay parce que hadis bi bokk na ci li nga xam ne day wane ne parce que euh, fas alal la waaw te bokk na ci lii nii hadis bi day wane ne fii yoneen saasan di tuddee yi nga xam ne ñoo nekk farata euh, ñu alal yi ñu war a génne ba mu ne ku ko deful li la ciy fekk yow nga ñëw ba pare di wax fii naan euh, yoneen saa salaam boole ko ci fii ba pare saxaaba yi xam mbir mi gi ñoo xam mbir yi daal di koy laaj loole hmm? mu ngi noonee kon nag mu ngi noonee loolu la ah léegi eh, ñu ne kon eh, waajur wuur na nag lii lii wane ne du farata moo yeneen saa sa waxul ne kookee lii moo ko ciy dal da ne kook kooku fas moom ñetti kaa am koo xamante ne fasam soit mu nekk ay yen bu diis bàkkaar la koy jëlal ëllëg wala mu nekk koo xam ne da koy ay ay aajoom ndax mu ngi yor ay fas bu amee aajo man cee jaay man cee nangam ak nangam wala fas ci soxlaam ak yooyu te dina tax nit ñi du du laaj du nekk di di kemande waaye am koo xamante ne moom pay lay nekk ñu ne kon waa jumhuur ñooñu nag ne lii kon xam nga lan la uslubul hakim la leen saa salaam jégle la la la doxalee ñoom mooy yi nga xam ne moom la njëkk a lim ak fidda nga xam ne mooy bëy euh, euh, nag ak xar ak bëy yooyu moom leer nañu loolu ci zakat yi la bokk ci amwal alal yi nga xam ne alhamdulilah dañ ciy génne zakat kanta bi bokku ci. ñu ne leen leen waa jumur fu ngeen ko teg mu ne yoneen saa salaam daa doxale ñoom uslubul hakim <laughs> waaye Hanafi yi ñu ngi xaar te ñoom la ñu waroon a njëkk ñooy mag ñu ne non non leen ko dëgg la kabbir kabbir waaye comme que tàmbali ak ñoo joxe suñu àq joxe parce que tàmbali nañ bëgguñu leen dagg nañ wax ñoom waa jumur ñu ne waa jumur ne affaire bi lenn la rahmatullahi mu ngi mel ni dañ naan yoneen saa salaam dafa mel ni laaj bi sa yeneen saaba yi ne ko waaw waaye yoneen saa salaam fal xayl waaw nag fas nag mu ne mel ni daa leen ne Eh, eh, noonu nga koy déggee eh, bàyyil di laaj ci war ndax war fas li war ci moom ndax amul dara lu war ci moom waaye nag li am solo mooy yow laajal ki nga xam ne day garder di yor di yar ay fas lan la koy dikki loolee muy def waaw ci loo xamante ne mën na nekk lor ci moom wala mu nekk njariñ ci moom léegi nag mu ëndil la lool ne la comme si loolu saa saa loolu la tontu muy uslubul hakim léegi waa sauf que Hanafiya yi dañ ne attention ñun d'accord ñun tamit dañ naan uslubul hakim la ba léegi waaye nag sauf que ci beneen affaire la yeneen saa saam daa mel da ko bul wax bul laaj ci ak waram ak loolu waaw waaw waaye laajal <laughs> li nga xam ne moo jëm ci moom moom ci boppam fas ki nga xam ne moo koy yor waaw ban njariñ la koy indil wala lor waaw <laughs> kon loolu waaye insha allahu taala mooy Euh, euh, euh, li nga xamante ne mooy li gën dëgër mooy waxu waa jumhur mais loolu nag taxul ngir nu mu tudd yaatal loolu taxul ñoo jóg fii quoi voilà mooy que ne li nga xam ne mooy fas moom nekkul la nga xamante ne nii mooy daa nekk loo xam ne zakat dañ ciy génne zakat loolu moom bokku ci waaw loolu fas bokkul amaana ñu taxawaat ci léegi waaye nañ continuer nii. insha allah taala waaye waxu waa jumhur mooy li nga xam ne mooy li gëna dëgër wallahu taala alam léegi nag kon yonent sa alayhi salaam nag di ñu détaillé li mu wax noonu kenn ki day nekk lu diis ci moom kenn ki ab bàkkaar kenn ki mu nekk loo xamante ne fitre lay doon da koy suturaal mu mën a cee faj ay aajoom ba pare tax du kemaande du nekk di yalwaa naka def ak saa may mayaan waaye kenn ki day nekk ci moom li nga xam ne mooy fay léegi nag yoneen sa salaam nag di leeral mu ne fa am la di ndaal ki nga xamante ne nii fa am la tii hiya lahu wizrun mu ne kanta ki nga xam ne fas moom day nekk day mujju nekk ci kawam alalam joojee mooy day nekk yenn bu diis bàkkaar ci moom kan la mu ne fa rajulun benn waay loolu nag amul mafhum manoo ne waa bu dee jigéen boo xam ne moom daa yoru écurie wala ay fasam yu bari kooku bokku ci ñoo la bañ a bokk waaye doo ne kon góor la wax jigéen bokkul déedéet rabataha riya'an wa fakhran waaw mooy nit koo xamante ne façon yépp c'est pour puukare gars yi naan coot l'écurie gis ngeen écurie sëriñ euh, kii pas diwu non mais façon yi pur sang nu façon yi nu sëlma nu rafet ci ñu taaru te te te suur waaye bu ñu bajantoo rek non nga ne hop oh, pop pop pop non lii lii lii lii waaw moom def ko ngir sant yàlla mais da koo def ngir toj xolu nit ñi